الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw nuyoo ak cant ak ndokkeel dafa siyéene sànni ay kàddu tey fii ci jataay bi li ñu ko daan defee ci yeneen i jataay ñoo ngi leen di ndokkeel di leen balu àq di leen masu jataay bi yàgg na waaye yàggaay bi mu xam du doon looy réccu day doon loo xam ne da koy fàttaliku di ci bég waaye lépp a ngi lalu ci yéene innamal amalu binniyaati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax dañ Tuubaa moom la tàmbalee xoqal bukaaw bi nga xam ne moo fàkk yoon wi yoon wi ci kawam la tëdd mu ubbi bunt bu ubbi woon bu jàgg xotti yoonu boppam li ñuy wax originalité ci tubaab yoonu boppam boo xam ne moom rek a mën a xettali jamono ji mu ñëwee di yoon wi gën a gàtt ci yoon wi di gën a gën a mett ci yoon wi di gën a tiis ci yoon yépp daan waxtaane loolu boroom tabaraka wa taala nee na wa man yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu yowmal qiyam képp ku teew fa kanamu suñ boroom teew fa benn diine bu dul lislaam suñ boroom du ko nangu te da bokk ca ña perte perte moo di lan mooy li di muslu fu nit toll ndax fa nu jëm dara du fa doy te nit ki dana bala cay àgg dana jaar jaar jaar yoo xam ne ci lay xame boppam ndax ku kiilu la ëllëg wala kuy am tiis li kenn koy tàmbalee yége ci buy waaj a génn àdduna buñ koy faral di wax nga xam ne bi ñu gënoon bëgg loolaa koy gën a soof yàlla nag dafa bëgg jaam ñi ñépp jullit ak yéefar muy bëgg gu njëkk faral nañ koy waxtaane ñaareelu bëgg gi mu bëgg ko ñu ko gëm rekk ñetteelu bëgg gi mu tànn ci biir ñi mu bëgg ay jaam yoo xam ne ci azal ba mu bindagul dara nga xam ngeen ne yàlla moom nekkul ci jamono nekkul ci béréb lépp a teewandoo fi moom lay ñëw bis bu saa di taxaw ak la koy jiitu tuuti ak fii nu toll ak la weesu woon ñoo teewandoo amul teeg ëllëg amul itam bërëb bu muy nekk ak bu mu nekkul suñ boroom jaam li nga xam ne yërëm na leen xam ne ñoom la bëgg bëgg gu njëkk ga ni si Ahmadu Bamba radiallahu taala anhu mi suñ borom daf leen a won ci boppam kàttan gu leen jaral ñu jaamu ko ba daggatoo wan leen taar boo xam ne jaral na leen ñu di ko jaamu ba daggatoo wan leen ci boppam sañ-sañ boo xam ne jaral na leen ñi di ko jaamu ba daggatoo ñu gis sañ-sañ bi suñu borom sañ xam ne nit sañ na nit di ko jaamu bi mu juddoo ba ba mu deewee mu dugal ko safara te du ko féete fenn nit di ko moy ba mu juddoo ba bu muy dee mu dugal ko ajjana te du ko féete fenn mu wax ne yowmal xiyaam dana sëq loxoom ci jaam ñi sànni ci safara ne faaliwuma ci dara sëq ci jaam ñi sànni àjjana ne faaliwuma ci dara loolu lépp dafa fekk gannaaw moom nekkul ci jamono lay ñëwi lépp mu ngi teew teew googu loolu teew ci kanamam moo tax sabab yi am sabab yi mu sàkk ku bëgg lii defal lii ku ragal lii jaaral fii wattandiku ko bu dul woon loolu kenn du ko ñaan mu may la ndax bu fekkente ne bind na la kat yow lii nga war a am fi nga war a jaar fii ngay mujje ba noppi ci boo ko ñaanee bu la mayee leneen lu mu bindul woon day dal di nekk kon weddi ay waxam dindi la mu defoon waaye ni mu demee moo di dafa laa gis nga dund ci àdduna ba noppi wattandiku yi nga war a wattandiku yépp sabablu yi nga war a sabablu yépp ba àgg te dara ñëwagul mu bind ko nag misaal naa ba tàyyi ne bu ñu ne gàllaaj na muy jëriñe ànd ak li ñuy wax prédestination suñu borom noppi na wala ñaan walla sabab bu mu doon ci misaal yaa ngi ñaan lu ji gudd fan suñu borom ca asal sa dund gii nga jóg di ñaan lu mucc te waxtu wi ngay jéggi tali bi oto bu gaaw a ngi ñëw war naa dal ci sa kaw xamoon na ne kat da nga saraxe sarax bii tax oto bi du dal ci sa kaw danga ñaan lu ñaan lu bii tax oto bi dal ci sa kaw da nga jëf jëf jii tax oto bi du dal ci sa kaw kon noppi woon na ba noppi loolu mooy noppi waaye nag bu te ne ñaan lu jiwoo wala sarxiwoo oto bi dana dal ci sa kaw daf koo xamoon ba noppi ci mel na film boo seetaan ba mu jeex nga dogal nag masalan problème la bu njàgg posé naan nit dafa libre lu ko soob def te mooy tax mu yeyoo ci jëfam yu baax yool mooy tax mu yeyoo ci jëfam yu bon mbugal loolu nag buñ seetee ne suñu borom nekkul ci temps nekkul ci espace nag dañuy daal di comprendre loolu dootu am contradiction dootu amuk jaaxle ñi ko xam dañuy daal di xam ne noonu la lépp demee jaam bi nga xam ne nag ñëw na ci àdduna suñu borom wane ne sàkk naa ay sabab ku bëgg a mucc jaaral fii koo xam ne seewoon niwul ci ëllëg lay ñëw doo ko fàttaliku mukk du la yàqal dara du la tax jàpp du la tax a bàyyi gis na la mu ngi la xool na la ba nga dugg fa nga war a dugg ba noppi ni mu xoolee ki ci des ni mu war a dugg ba noppi ñu ne kon suñu boroom tabaraka wa taala mu sakkee adduna sakk àlaxira jaam bi mu sàkkal ko jaar-jaar yoo xam ne du jaas mukk fokk mu jaar ci te lépp lu mu def ci lu baax dana ko ko fay lépp lu mu def ci lu dul noonu dana mu baal ko ko wala mu fay ko ko te xamuñu ci dara nag xamuñu ci dara luy sunu yoon mooy lu mu sant rek nañ ko jéem a def lu mu nu tere nañ ko bàyyi léegi li fi sëñ bi toog sëñ Mourtada xam le ne waxtaan wi ñu war a waxtaane xam nañ ne lislaam rek la bala ñuy dem ci muridisme ndax muridisme ci biir cadre lislaam la nekk lislaam jullit ñu ñooy maas bi mbooloo mi nga xam ne daanaka ñoo bokk benn daraja ñu sàkk nag ñu engagé ci yoon woo xam ne mooy tax ñu féete kaw ñi ci des ñooy tax ñu gën ñu ci des ñooy tax ñu am li ñi ci des amul loolu mooy tariqa yi ñëwaat ak tariqa Cheikh Ahmad Bamba mi mujj ñëw mi ñëwaat kon jaan bi di leen torom xam ngeen ko mm-hmm. Mm-hmm. jaam bi de bu fekkente ne dana xalaat tuuti li tax xalaat baax te xalaat li ci gën xalaat ëllëg fi ngay jaar nga jaar jaar yi ngay jaar bu ko dee xalaat te faral koy def dana am melo yu meloo yu bokkul ak ki ko dul def. lu dugg bala nu dugg ci loolu waxtaan nañ ba tàyyi ne suñ suñu borom alquran borom xel yi la ci waxal ndax xam suñu borom sax tabaraka wa taala alquran moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la ci waxal yonent bi nag moo war a wax nit ñi moo leen di xamal luy alquran ak lu alquran jublu ndax diis na diisaay goo xam ne ñi ko ragal moo tax ñu ragal ko waaye yonent bi sallallahu ci ay jëfam ak waxam mooy xam ne loolu le bu yonent bi sax taala alayhi wasallam ñëwee ne Isa kat dana dellu siwaat ab yonent la boo xam ne matalagul woon mission dina dellu si mottali ko bi mu ñëwee nag doomu aadama yi ñàkk nañ koo xam nañ ko war a xame ba teg ko fu bokkul ak fañ ko war a teg ba daganal lu xaraam lu bari mu war a dellu si nag bu dellusee ci cadre l'islam nekk ab saxaabi mu bokk ci saaba yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole kook am ak risaalaam ga jiitu woon bu sallallahu alayhi wa sallam ne Isa dana ñëw dana rey mbaam xoox dana tuur sàngara moo di ni nga xamee ne suñu borom ci boppam dafa tere yi mu tere yépp yemul ci sàngara ak mbaam xoox day misaal mi waaye lim tere lépp Isa dellu si tuur sàngara ren di mbaam xoox mooy dana matale adduna bépp ci jaar ci yoonu jub maanaam lu ñu fi doon tere te yonent bi ñëw tere ko te ñi nga xam ne dugg nañ ci weneen yoon wu dul yoonu Muhammad sallallahu alayhi wa tax ñu ñàkk dégg yoon woo war demee ba daganal lii moom ci boppam mooy dellu si moom Isa wan leen ne leen yii yëpp tere woon naa ko yéena xamul li ma wax waaye damay dellusi si mottali ko ulama yi am na si ñoo xam ne defe nañ ne du dellu si ñi xam ne danañ dellu si xaddis yu bari lañu sukk ak ci alquran alquran ñaari aaya benn aaya bi nee na wa innahu la ilmun li saati fala tamtaruna biha bi mu tuddee yonent yàlla isa wala maa jaa isa bi baynat qala qad jiitum bil hikmati wa yubayyin lakum ba'da allati takhtalifuna fihi fattaqu inna rabbakum amin ca gannaawam la nekk wala ma duriba ibnu mariama masalan ida qawmukum minhu yasudduna wa qalu alatina xayrun am huwa ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qawmun xasimuna in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alna masalan li bani israila wa lahum rasulun ja'alna malaa'ikatan yaqulufuna wa innahu la ilmun li saati xuujooj ba tey mu ngi dolli ci yonent mu di leen wax dana dellu si feesal adduna bi ak jub ak ragal yàlla na muy fekke bu dellu see mu fees ak jeng ak tooñ ak réer ak bàyyi fàtte yàlla dana dellu si Isaa ak dellu ak li ñuy wax mahdi yu lu ko waral gannaaw loolu mu mottaliwul woon mission mi te ñu fës ko yéene rey ba suñ borom ne walakin wa ma qataluhum ma salabu walakin shubbiha lahum suñ borom nirale jeneen jëmm ji nga xam ne ndax yahud yi xamuñu woon Isa ñi yebaloon ñi di ko seet xamuñu woon jëmmam ja tegtal bi ñu dikkee nag ki nga xam ne moo war ci daa dem ànd ak ñoom ba dellu si nag di ko wane bu ñu dikkee fi Isa daa nekk jiitu leen ne leen bu ma fa yàggee rek ni ngeen xam ne fekk naa ko fa ngeen ñëw rey ko naa Jibril ñëw summi deru Isa solal ko maanaam loolu ci misaal rek mooy walbatiku ba mel ne Isa rek boo xam ne suñu borom a ko jox mu wëlbatiku ba mel ne Isa kooka la ñu réew alquran moom nee na réyuñu ko waaye nag suñu borom daf bal rafa awlaahu ilay suñu borom daf ko fii jëlee jële googu mu ko fii jëlee te mission am jeexul day dellu siwaat nag mottali ko mooy wax fi Isa léegi bu fekkente ne l'islam gi nga xam ne cadre bu yaatu la ñu ngi ko lislaam ci boppam ak yaatuwaayam ak mbirum tariqa ak mbirum waaju baax ak luy jeexiiti waaju baax ak wuute bu ñuy wuute ak ñiy jëriñ ci ñoom fu ñuy jaar ba jëriñ ci ñoom muy danga xam ne bokk na ci li gën a am solo ci li ñuy waxtaane ni ma waxoon ne jullit yépp ñooy maas bi koo xam ne kii danga nga julli da nga woor doo naan sàngara doo moy li sere a tere yépp bàyyi nga ko kam lañ ko mënee di def lim digle lépp yow yaa ngi ci maas bi nga xam ne seen daraja mu ngi toll ci xamuñu lu ñuy mujjee xamuñu seenu mujj ndax bu ñu newee bay bëgg dee ba jege sukuraat suñ borom dana leen dugal ci yoonu safara wala déet ni ko yonente bi sallallahu alayhi waxe wala dana leen bàyyi ca lañ nekkoon ñu deewaale ko ñu am xisaab am laaj ci traa bàmmeel am jéggi siraat bu gaaw wala mu yéex am njàqare ca taxawaay ba muy jullit ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu ci li ñu leen digal di góorgóorlu ci bàyyi li ñu leen tere am nag ñeneen ñoo xam ne engagement bi nga xam ne militaire bi nga xam ne léppam nguur gee ko amee mu joxe léppam mooy tariqa tariqa li mu firndee moo dama waxoon ne àdduna bépp hôpital la mbindeef yépp ay malaat lañu malaat bi du malaatu yaram waaye malaatu ruux la yonent yi ñëw di leen faj yonent yi bi ñu fi jógee am na ñu leen doon ci zahir am ñu leen doon ci baatin ñu leen doon ci zahir ñooy ulama yi nga xam ne ñoo jàng sere ba xam ko di ko leeralal nit ñi ñooñu rek dañoo wax ne daa ji ñuy binde téere yi ñuy jàngalee lislaam daajam ñoom la peese yowmal xiyaam ak rangooñi aji ragal yàlla ji ragal yàlla dëgg ba guddi mënula nelaw muy julli di jooy rangooñ yi tuuru rangooñ jooju ak daa jooju ak ci bàyyi léppam nga xam ne àdduna medd mi mu doon dara takku ko ci ba nga xam ne bu dee soxlawula sang mooy shahid bi nga xam ne dafa bàyyi këram fësatu ci yéenee dellu si bàyyi fa alalam fësatu ci yéenee dellu si bàyyi fa ay doomam ak soxnaam fës yéenee dee ci yoonu yàlla dem di jihaar ba ñu rey ko deratam ak ñu aj ragal yàlla yooyu ci guddi ak daaxi alim boobu lañuy ñuy peese yomal xiyam bu ci gën a diis kon alim bi nga xam ne mooy xam xamle yoonu yàlla rek te maandu ndax aalim bi benn li muy wax mu di ko jëfe muy dëgg ci moom wala mu bañ koo jëfe bu fekkoon ne li muy wax daf koy digal nit ñi rek ñu di ko def te moom du ko jëfe aji perte ngoog Maodo Malick nee na araaka siraajan yaxraqu dahra nafsahu ngay làmp buy lakk boppam ngir di leeralal ñeneen mel ne sondeel bu ñu taal muy tàkk bay jeex di leeralal ñeneen te moom daf koy lor mooy aalim bi nga xam ne day wax te li muy wax du ko jëfe bi nga xam ne nag day li muy wax ak li mu xam daf koy jëfe moom moo am daraja jooju nga xam ne jindi gi muy jindi bindee fii ci bindam moom la ñuy peesee ka jaay bakkanam deretam ànd yeneen yonent sallallahu alayhi wasallam wala njiit loo xam ne chéré ak jiital na ko ak ki nga xam ne moo doon jooy guddi rangooñam yooyu ki nga xam ne nag moo kooku mooy ci doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ki ko doon na ci baatin mooy kan mooy ki nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala ba mu bindagul ci azal nga xam ne iraada rek la jëfandikoo gis li am yépp na mu ko war a doxale mu sàkk ay soppeem yoo xam ne daf leen a sopp ci azal ñu gënal ko ñu ci def ñëpp gannaaw yonent yi ak malaayika yi nga xam daf leen boole ci boppam xamal leen ci boppam loo xam ne sañuñu koo xamle may leen ci boppam loo xam ne sañuñu koo wax may leen nag lu ñu sañ wax Abu Talib min Makki wax na ci téeram boobu ne inna lillahi ibadan law saaluhu an laa yuqima saata lam yuqimha suñu borom am na jaam yoo xam ne bu ñu nekkoon nga la bu saa taxaw mukk suñu borom dana fomm yowmal qiyaama jaam yooyu loolu na mu demee ndax yowmal xiyaam day suñu boroom wax na ko ba noppi ci alquran yonent bi wax na ko na muy mën a bañ a amee du mën a bañ a am waaye loolu mu ngi demee ne rek buur sàngam de bu ma ko dóoran coroon sama jaas ji ci baat mu dagg mu dee loolu lu am la waaye doo ko def mukk jaam bi nga xam ne bu ne woon boroom borom nangam ji ma ci bu ko def yàlla may na ko loolu rusta suñu borom ragal na ko fonk na ko ba du ko ñaan lenn loo xam ne lii dana déranger dara ci gi te bu ko naroon a def fekkoon na suñu borom kon moom xamoon na lépp ni ma ko misaale sànq ba nga xam ne kon du wax lenn loo xam ne lenn dana ko dindi ndax nekkul ci temps nekkul ci espace ni di waxee rek jaam li nga xam ne suñu borom fonkoon na leen sopp leen ci azal seen roox yi ndax yonent bi suñu borom tabaraka wa taala roox la njëkk a bind roox ci boppam wax nañ ko ba tey principe la boo xam ne dafa leer di leer jóge fu leer jëm ki fu leer dëkkee leer dara ni ko tâche moom ci boppam nit ki nag jot ko bi mu ko jotee tilimal ko ndax yaramam ak bëgg-bëgg àddunaam nit ki war a yaraat boppam ba roo gi melaat na mu meloon bu njëkk ci leeraay ñu seet jëmm yi nga xam ne nag suñu borom may na leen ci boppam loolu fonk leen fonk googu ca azal boole leen ñu amul mbokk ba nga xam ne ñoo gën a bëggante lépp luy bëggante mën naa leen jox ay misaal donte sax fu ma ko war a waxee àggaguñu fa ñaar yëpp di lu ci nekk ku ma xam moo di ba nga xamee ne suñu borom may na leen ba noppi woote loo leen ñu woote ruu ya xeetoo woon ak seeni ruu te gën a woyof wuyu si leen ba nga xam ne xettil na leen mu mel ne doom yu tuuti yu nàmp ci seen yaay bi ñu dikkee ci àdduna suñu borom sant leen loolu le mënuñoo def lenn lu ko yàq waaye nag daañu wane ne l'islam jullit ñi dañoo war a bëggante def seen bopp benn bokk lu ñuy yëg bokk lu ñuy xalaate ndax dañoo am ay noon yu bari ndax dañ ne al kufru millatun wahida kéefër benn diine rek la lu ñu wute wute ñii ñii seen xeetu kéefër ñii seen xeetu kéefër ñii lee seen xeetu kéefër waaye yëpp benn lañ ci benn lañ ci suñ sañoon lislaam fay jullit ñi bu ñu teqalee seen bopp ba ñàkk solo ñoo ko teg seen bopp ndax lislaam santu leen ko li mu leen sant bu ñu ko defee daañu jubóog ñëpp daañu am jàmm ak ñëpp te kenn du leen umpale itam ba di leen bañ ndax nit nee na annaas insa adaawu maa jeexiloo Seydina Ali moo ko wax nit ci li mu réere rek lay bañ muy lislaam muy lépp lu baax ku ko xam rek doo ko bañ ku ko xam da nga ko bëgg waaye jullit ñoo ñoo nasax ba mu ñoo fexe ba déggloo ñu ci def lislaam da ñu wax ci kanam ne loolu bu ñu duggee ci muridisme ci sëñ Tuubaa lañ koy wax ne ni mu convaincre ñu war a tax ñi bu juddoo woon France wala Allemagne wala Amérique it noonu lay convaincre ñooñu ndax dafa indi preuve yu doy yu leer yoo xam ne kenn mënu koo xam ba noppi bañ a nangu ni nga xamee ne lislaam dafa indi preuve yu leer yu bari yoo xam ne kenn mënu koo xam ba noppi bañ ko lu dul nga xam ne dañoo bind dañ laa bind ci texee di dëgg dëgg dëgg dëgg texee bi ñu ne nag loolu ñu waxoon nga xam ne ku mel ne fi Ahmadu Bamba radiallahu taala anhu nga xam ne dafa xam le ne suñu borom gërëm ko ba noppi moom yemul ci yërmande ndax mën nga am yërmande te doo àgg ci am ngërëm ngërëm moom la koy mayee lu metti lay doon fekk na ñu yéene la ko ca azal waaye daañu la jaarale jaar-jaar yu tiis bu ñu seetee ne bu bala ñuy seet sëñ Tuubaa ñëw ji mu ñëwoon fii ak ni ñu ko tox toxale woon ba indi ko fi ñu seet yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróomi at yi nga xam ne ca xesaar maanaam euh, blocus bi ñu ko defoon ca xurwa ñoom ba banu Hashim kenn du leen jaay ñam kenn du jënd seen li ñuy jaay kenn du leen dimbali kenn du wax ak ñoom kenn du takk ci ñoom soxna duñ leen may soxna ba ñu lot fa ba xiif ba lekk xobi garab Abu Talib mi daan aar yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge fi sayyidatuna Xadija mi daan aar yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge fi yonent bi ne ndax ma dem Taïf ndax ma am fa ñu gëm yoonu Taïf ni mu soree ni mu mettee mu dem ba àgg ñu accueillir koog la gën a metti la gën a soof muy yoon woo xam ne yoonu tiis la di yoonu métit di yoonu taskare bi mu demee ñu fontoo ko loo ko mokke ko boole koog nag dof ya ak xale la ñu di ko sànni xeer di ko dóor ay yet ba mu jaaxle ba sàq ab ñag jaar ca dugg ci tokkoor sëñ Moussa ka dafa ne te yàlla kat xarit balay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ko muy baal ku yàlla sopp fab na toom ya teg la soo ko muñee sëriñ bi ñëw musal la ndax bala laa wóolu ba jox la mbir ya nga muy yenam ba aw ca tànk mbir ya sëñ Tuubaa bi muy ñëw fii fekk na mu am tiis yu bari am naqar yu bari am xat-xat yu bari ak jafe-jafe yu bari ndax lu tax ay tiis tiisam mu ngi njëkk a tàmbalee ci doomi soxna yi nga xam ne ñoo bokk ak moom diine bokk ak moom ak mbokk ndax nit ki bëggul ku ko gën ba mu jógee ak ni mu jógee ak ni mu mele ak ni muy doxale génne nañ li ko magoon te di ay doomi soxna di ay mbokk jóg mu leer na day féete ñëpp kaw ñu doxale nañuy doxale nañuy doxale lu gudd la lu jóge ci buuri réew mi ci boppam buuri réew mi dégg ngeen xew xew ma buur ba ci xare Samba Sadio di ngir jaam yañ ca jàppoon ca xare ba sëñ bi gis ne jaarul ci yoon ba jaam yañ ca jàppe ak alal jën ca jële woon yépp lewul ba tax jàngkat yi nga xam ne ñoo àndoon ak buur yi te daganal loolu mu yet mu leen dal te bañ bokkee jataay ak buur ba yépp damay bari bañ a jaar ci tur yi ñu gis ne moom muy ndaw ci ay at moo wax dëgg lépp di gêne doomu soxna yi xam le it ne li nga xam ne jàngkat yi ak doomu soxna yi daal daanañ ko def di jaxasoog buur yi ba muy ndaw ci zahir daan bind leetar di sànni ci kaw lalu waajuram ko xamal ne nit yi adduna ñi jëruñoo jaxasool seeni alal seeni alal dagarul jaxasool ñoom ku ko def yërmande yàlla daf lay jafe ndax dañ lay dugal ci lëndëm wane ne moom it ba muy ndaw biñ ko jéemee jaarale ci yoon woowu xaalu li yartan li abwaabi salaatin gis ngeen dégg ngeen ko gis ngeen ci gi ba tàyyi loolu it daal di dox digganteem ak ba tey doomi soxna yi ak mbokk yi ñëpp xaw koo beddiku mu dolli ci leneen mooy xotti yoon woo xam ne kenn mësu koo xam xamuñ woon loolu mu doon yoon wi lii wan xeetu yoon la wan xeetu diine la wan xeetu jaamu yàlla la loolu it tax ñu jàpp nag ne ak xeebeel la ngi ci moom goo xam ne xeeb na leen ko te loolu mooy li ñu xalaat rek ci seen xel waaye moom du ko jëfe mukk ñu soog a dem nag ci yeneen buur yi nga xam ne tubaab bi ñoo leen faloon ñoom itam gis ne mbooloo mi nga xam ne ñoo topp ci moom te dégg ndigalam ba nga xam ne ndigalam lañu jiital ci ndigali euh, chef yooyu ñu bind ay leetar ba tey loo xam ne ci loo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko di boole di jaxase ba duñ ñu koy jëlee mbakk Baari nga xam ne loolu lépp ci réew mi bi mu génnagul dem ci exil bi jafe-jafe yooyu ak tiis yooyu ak metti metti yooyu boole koo di xeex ak bakkanam fu mu toll tiis yooyu yëpp nga xam ne fokk nit ci gëm yàlla ba fa gëm di yem am fit dàq muñ ñëpp ndax ay tiis la yoo xam ne kenn mënu koo muñ bu ko sa bu ca sa muñ àggee it sa bakkan mën na ko bañ a àttan nga faatu bi nga xamee ne loolu mu daal di xam ne nag moom mii kët mboolem lu doomu aadama doomu soxna di sàkku bu dee xam-xam ci zahir wala ci baatin wala ci jub wala ci ragal yàlla am na ko waaye ba tey des na loo xam ne lii moo tax mënatu nelaw nee ñu dafa woor ba ngoon jot mu ñaan suñu boroom mu wan ko yooli ci yàlla ñëpp mu gis ne waa ahlu badrin daal ñoo ci gën a rëyub yool mu daldi xam ne mu yool boobu ko loolu waxtaane nañ ko ba tey waxtaane ni tam ni ñu waxee ne ba mu yëree xol yi ba suñu boroom yëree xol yépp ci waa jamono ji mu gën cee sopp yonente bi sallallahu alayhi wasallam def xaadimu rasul waaye loolu lépp nag dañ ko xamal ne ko lu ñuy jaay la kon ci gàttal ndax loolu xam nañ ko yàgg nañ ko dégg moo ko indi woon fii bi mu ñëwee fii muy béréb boo xam ne ku fu tumuranke la ni sallallahu alayhi wa sallam tumuranke woon ca Taif waaye tumuranke boobu mu moom yëgu ko feeg mu ngi xalaat ne lii moo koy may la muy wut rek bànneex la koy def gis ne gannaaw moom nee na téere yi mu bind yépp ak raqib ak atid yi nekk ci kaw mbëggi doomu aadama yi di bind ak weer yi ak at yi ak bis yi ak jamono yi dañ koy seedeel mu dal di téeñu xam nga ne boo bëggee yenu lu diis day da nga téeñu fekk nag moom téeñ bu ma téeñu woon nag moo di bëgg koo xam ne gii tax na mu mën a muñ lépp Ah, bëggam bi nga xam ne moom la bëgg yàlla bëgg ko yonent bi ba tax lépp lu mu daj rek du ko yëg du doon dara fi moom lu dul mbég lay doon ci moom di ko indee fii mu toog jataay yi nga xam ne suñu borom yemul ci féewale ko jaam ñi ba mu tumuraanke yemul ci génne ko fa mu dëkkoon ak ña mu xamoon ak ña ko gënoon bëgg moom ci boppam mu di ko xor ñooñal ndax bëgg gi mu ko bëgg nettali nañu mellantaan yi ko suy wax nañ ko ba tàyyi nettali nag wa nettali jën ya sardine sa mu jëndoon ba nga xamee ne dëj na mos lu jëm ci lu ñuy rey te mu dem ba yëg ne loolu dana néewal kàttanam na mu deme dégg ngeen ko ñaari yoon wala ñetti yoon li ñu ko teg yépp ni mu daan nattoo bopp moom itam di seet fu gëmam yàlla toll di teg boppam loo xam ne benn mbindeef xalaatul di ko teg sa bopp te lépp mu di sa mucc ngir xam ne nag rek moom kat yoon bi nga xam ne moom lañ ko tànnal te mooy tax am li nga xam ne yeneen amuñu ko ñu xam ne kon ma mooy moom bi nga nag moom sorel nañ ko lépp lu mu xamoon ak lépp lu mu bëggoon te téewul ngëmam gën a dëgër gën a yokk suñu borom àggale ko ci yéege na ko bi nga xam ne jox na ko li nga xam ne moo taxoon mu jóg te boole na ca yi mu jaayoonteeg moom te ñu lim ko muy lajak ministre laahu laj ministre laahu ka yooyu yëpp boole ca yi nga xam ne moom la tànnal boppam teg ko boppam bi nga xamee ne matal na yooyu yëpp gannaaw bi nga xamee ne def nañ ko lu mu bëggoon ba noppi ñu may ko nag loo xam ne moom ci boppam xamu ko woon ba di ko jéem a wut wala yëpp xaada sirran raaba an ghayril muhib mu ne moo xam ne ku dul boppam rek ump na la lu xam ne kenn xamul lu mu doon kon bërëb yi nga xam ne ñëw na fi muy bërëb yoo xam ne duñu dañ di ko seedeel ba ba saa di taxaw bërëb yooyu seede si nga xam ne moom lañ koy seedeel te ay malaayika di taxaw amee ruuxu béréb ya ak ruuxu seede sa ndax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi tumurank gi mu tumurank woon tax gën a yokk màggaayu béréb bi ak njër gën bi jëmm ju fa ñëw te sa ngëm mat nga teewlu li mu daj teewlu nam fa dikke teewlu yooyu yëpp jëmm ju mu doon da am loo xam ne sa morom ma ko deful du ko mën a am ndax suñu boroom dafa am ci jamono yi ak ci béréb yi fu fi nekk lu mu jagleel loola te loola duutu dañ mukk bu ñu seetee ne yonent bi sallallahu alayhi bi nga xamee ne mu ngi dem ci xare Tabuk te xaw ma at bañ leen alakee ak bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee kenn xamul ñaata at la la ñu defoon ba ñu alak leen gaafu alak dañu leen alak gaaf ga tax na yonent bi sallallahu alayhi bi mu xamee daa ngi jaar ci xur woowu mu ne daan gis ay teen yu am ndox bu ca kenn góox bu ca kenn naan moom ci boppam bi mu agsee dafa fab yëreem teg ci bakkanam ngir bañ a noyyi suuf soosale lu ko waral nañu fa def gëléem yi nga xam ne wut ukula saalix saalix mooy borom gëléem gi ñi nga xam ne noonu la ñu tooñee yàlla ci yi ñu doon def ba suñu borom mere leen ba alag leen alak mbugal moomee malaayika ya ko amee woon seeni takkandoor du fa jug mukk ba nga xam ne texee di nga xam ne moo leen dal moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam bañ mu wàll kenn ci saxaaba yi ba mu ne bu kenn jëfandikoo ci ndox ma bu kenn naan te ba ñu ñëwee ñu fekk ñu mooñ ca sunguf ba war koo def mburu mu ne mbaa kenn naanu si ñu ne ko ah, am nañu góox mu ne mbaa kenn def ñu am na luñ ci moom mu ne tuur leen ko tuur leen ko te bu ngeen bu ngeen yeesoo fii ngeen raxas ko noonu nga xam ne noonu la musiba moo xam ne mu ngi jóge ci tukkee ci merom suñ borom noonu lay defee gaaf ca bërëb ba ba faw béréb boo xam ne itam nitu yàlla dëgg jaamu na fa suñ borom xeetu jaamu woo xam ne bariwul ci pàkki suuf yi fu ñu ko jaamoo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bépp béréb boo xam ne julli nga fa julli bu ñu nangu bërëb yi ko wër yépp dañuy ñee dañuy ñee béréb boobale te ku nekk xam na ne wala ku nekk rafet nga njort ba àtt na waat ne sëñ Tuubaa jaamu ju mu jaamu fii sellal ci kawuk sellal ci biiruk sellal la fa def boo xam ne suñu boroom nangu na ko te ngërëmal suñu boroom wàcc na fa te yërmande suñu boroom du jóg mukk ci béréb boobee ba saa taxaw ni ñu ko waxee woon rek loolu bu fekkente ne taalibe bi mu jëm si ci béréb boobu mu teewlu jaam boo xam ne defal na suñu boroom loo xam ne ci béréb yoo xam ne kenn defu ko fa ba mu ngërëm ko ngërëm loo xam ne daf ko koo jagleel may ko fa may goo xam ne moom la ko jagleel nga jëm fa teew teewlu loolu la yow itam nga fas suñu borom defal la may goo xam ne sa ay nawle yi jaarul fi nga jaar duñu ko am boo ko yéenee loo fa def loo fa ñaan suñu boroom ko dina ko nangu insha allahu te la nga yéene loo fa sabab lu mooy loo yëkkati def ko la ñaan koo ñaan wala koo dimbali wala loo def ci lu baax lu mu doon béréb boobee nga ko defe mooy yokk valeur jëf joojee nga jëf xam ngeen ne rawxaaniya bërëb bu ëpp rawxaaniya ca la ñaan gën a nangoo ca la ngërëmal yàlla gën a gaawe bërëb ak jamono bu ci nekk dana am rawxaaniya ni ngeen xamee ne guddi ajjuma guddi altine weeru koor yooyu yëpp ni ñu ëpp rawxaane yeneen i bis yi béréb yi itam béréb yi nga xam ne suñu borom def na béréb yonent ñu denc fa yonent wala ñu denc fa wàll yu wala yonent sax fa jaamu fa yàlla lu yàgg wala wàll fa jaamu fa yàlla lu yàgg bërëb yooyu ni muy wuuteeg yeneen béréb noona la jaamu yàlla ci béréb ba wala teewlu fa wala julli fa wala ñaan fa wala def fa genn xeetu jaamu yàlla noonu la amee doole noonu la gën a amee doole ci nga def ko feneen Seydina Abdullah ibnu Abbas dafa am benn garab gu gu tuuti goo xam ne day tëdd ci suuf ñuy gis bis bu ne mu di ko yëkkati di bale taat bi di ci sotti ndox samp bant yeew ko ci ngir di ko jubbanti ñu ne ko waaw yow garab gi li nga ciy def lu ko waral mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toogoon fii ba nga xam ne garab gi laal na mbubbam ngeen gis ne kon ñi nga xam ne xam nañu yàlla dëgg dañuy gis ne waaye yàlla dëgg ci suñu boroom fonk rawatina ko mu gërëm daraam tuuti lépp lu ne mën nga ko caa jëriñu waaye mu ngi aju ci sa xam-xam ak sa yéene ak sa pas-pas rek kon bu fekkente ne jëmm ji nga xam ne dafa bëgg yàlla bëgg ahibaay Serigne Sam Mbaye jëli ci bu sori jëm ci Xadim mu jéggi lu mu yëkkati ci alalam def ca ba ci noyyi gum fi noyyi jaamu yàlla la goo xam ne du ku jóg mën koo am ku daju dalul ci béréb yu mel noonu wala lu mel noonu yëkkati la ku ko deful da nga ko rawe raweel boo xam ne du la ko mën a jotati du la mën a jot ah taalibi nag bu bëggee nag jëfam gën a am solo ndax ñaari nit daa ñu bokk jenn jëf jëf ji kenn ki mën koo jëf junni yoon ki ko jëf benn yoon rek ëpp ëppale ko loolu lu ko waral ci ay melow la ànd te melo yooyu moom la sëñ Touba jàngale tàmbalee ci yar ak teggin moom lañ fi gis mu bind téere boo xam ne yar ak teggin rek la ca jàngale loolu lu ko waral xam gi mu xam yar ak teggin ni muy def nit ak li muy jox nit ci loo xam ne lii bu dul woon yar ak teggin mënu ko am ndax moom wax na sax ba ne lépp lu nit sàkku te booliwu ca yar ak teggin daañu ko xañ barke ba te bootul du am loola yaag teggin fi mu tàmbalee na nga yéene sa mbokkum jullit li nga yéene sa bopp rawat na sa mbokkum taalibe bokk na ci yar yépp jikko joo xam ne jii ju lay teqaleeg sa mbokkum jullit la wala sa mbokkum taalibe nga fexe ba mu dañ ci yow te jikko yooyu li ci gën a bon mooy bëgg daraja mooy bëgg àdduna mooy bëgg lu teew te yooyu yépp day lor jaam bi day def ay tâche ci xolam di lëndëm goo xam ne day dox digganteem ak bëgg yàlla di dox digganteem ak xam na muy bëggee sëriñ bi mu bëgg waaye bu fekkente ne taalibe bi dañu wax ne loolu wax nañ ko ba tay soxla ñu ci dellu bëgg gi mu bëgg sëriñ bi moo ko yeew ci sëriñ bi ci lay jëriñoo waaye bëgg gi ko sëriñ bi bëgg du li koy jëriñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran daf ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yashaa du caa génn kat ku la neex nga jubal ko man maay jubal ki ma soob waaye nag ku bëgg yonent bi moom ku bëgg yàlla dal di jub dal di texe bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg waaye yàlla ndax boo bëggee waaye yàlla dangaa bëgg yàlla moo tax boo bëggee yonent bi da bëgg yàlla moo tax bëgg nag dafa am lu koy sellal ba nga xam ne dara du ko yàq te mooy mucc ci yi nu waxoon sànq sëriñ bi yar gi mu tàmbalee yare moo di woyof woyof la gën a fonk te woyof mooy koo gis rek fas ko yéene féete suuf koo gis fas ko yéenee jëriñ na nga fexe ba nga jëriñ ko yow lu ëpp lim lay jëriñ bu ko defee nga jiitu ko ci wet googu na nga ko bëgg ngir bëgg gi mu bëgg yàlla ngir bëgg gi bëgg yonent bi ngir bëgg gi mu bëgg sëriñ Tuubaa nga bëgg ngir loolu loolu mooy tax nga am jëriñoo ci bëgg ndax bëgg balay mat dangay ngay bëgg li nga bëgg dangay bëgg lépp lu ca jëm ak lépp lu ca tax ak lépp lu ko xeeñ wax naa léegi Seydina Abdullah ibn Abbas nu mu doon bëggee garab googu ak ni mu ko daan toppatoo ba léegi soo demee keer dañ lay won dem demneetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu wóor na ne garde googu ñu ko garde junni at ak ñeenti téeméer ba léegi ak lu tegu lu tegu ba léegi ñu téye ko fa xam ñu yonent bi sallallahu ni ko suñu borom fonke ñu xam ne léppam njëriñ la ndax limaam al-Xasaali wax na ci Ihya Ulumi Diini ne benn wëñ bu bokk ci mbubbam wala benn karawam mën na ramum réew gaa ñi ko ton ñi ko doon itam noonu la seen mbir deme xam ne dañ lay won karawu yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo demee boo neexlee ci jàkka yi Seydina Xuseenu fa nga xam ne fa la bopp ba nekk ndax yaram waa nga Karbala bopp baa nga Taahira ci Caire boo duggee da nga gis xetu ci wéraay lu doy waar lu neex naar yu jigéen yi di sor xol rek boo neexlee boo duggee ba ca biir karawu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko def ci benn weer doo ko laal de danga laal weer bi nag ba xool gis karaw bi ni mu demee ak ni mu mel lépp waaye doo laal karaw bi ci boppam daañu la won wëñ gu bokkoon ci mbubbam daañu la won damit wu bokkoon ci yetam danga gis kaamil bu sidna Alioune bind da gis kaamil bi nga xam ne sidna Ousmane bi ñu koy rey page bi mu ubbi woon faseek fii ko mu laaw deret ji da nga gis ni mu ci taché nga janloog moom loolu lépp lu ko waral muy lu ñuy barkeeloo ndax barkeelu wax na ne barkeelu nit ki na muy teewloo ak na muy yëge ci xolam màggaayu bërëb bi ak ni mu koy fonke ci la ak jëriñoo mu gën a gaawe ñu ne nag bu fekkente ne dañu ne suñu mbokku jullit suñu mbokku taalibe suñu toll ñu ko gën a suufe lu ñu ko lu ñu mbokk nañ ko ko yéene bu bëggee leen nu bëgg ko bu fekkent ne mën nañ ko ko bàyyee te du nu lor nu bàyyee ko ko ku ci nekk bëgg sa morom jiitu jiitu la mi nga xamee ne saxaaba yi buñ leen masaan laaj benn xaddis bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu xam ne kii xam na ko kii xam na ko kii xam na ko kenn du ko ci nangoo wax mel ne yow da ngay seen sëñ wala da nga leen a gën a wala da nga leen a gën a wala da nga leen di jàngal da nga naan laajal diw kooku tam du ko nangoo wax daf naan laajal diw kooku itam du ko wax daf naan laajal diw nga xam ne ñett ci ànd ñett li waxi yonente bi sallallahu alayhi wasallam juum ca benn xaraf na mu ko waxee woon ulama yi wuute nañ ci waaye saxaaba yi gënoon a jege yonent moom ragal nañ ko ragal nañu loolu lool ah ñaareel bi diw nekk fi diw nekk fi diw nekk fi ñu dala laaj nga di ko wax diw nekk fi loolu ragal nañu ne dana doon ak rëy ci ñoom ba nga xam ne jiitu ci boppam lu di lu leen diisoon la lu fooroon la lu dul muy ndigal ndigal leen ko lii war a fii misaal naan bu lakk amee lu diis mooy lakk ndax duñ ko attan ba yëkkati ko li gën a woyof mooy rëcc mooy mucc ndax dafay woyof ñu fukk ko génne safara wi du ko lakk taalibe yi noonu lañ demee taalibe bu la ci gën a woyof gën laa yéene sa morom jàmm gën laa bëgg jubóo gi ma maasale mat mat ndax yoon wi yëkkati ko ndax diine lislaam yëkkati ko ndax ñi ci nekk ñu naw leen ndax kenn du leen du xeeb lislaam ngir ñoom kookaa la ëpp daraja moo la gën kon képp koo xam ne am nga xërub na taalibe yi gën a juboo gën a nekk benn ba ñu naw leen ba xam ne lii ñu nekk kat lu rëy rëy la mooy lii leen boole ndax li gën a am solo moo di dindi rëy gi taalibe bi murit lu bari ci rëy dañ na ci moom nangu na lu bari loo xam ne ku ñu tërbiyeewul doo ko nangu li tax sëñ Tuubaa njëkk a tàmbalee ci tërbiye xam na ne xol rek kay dara te xol bi tërbiye ba dindi jikko yu bon yi ndax boo dee sax naan damay topp sunna damay raw yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yow yaa ngi jëfe ni yonent bi doon jëfe ci zahir waaye xol bi nga xam ne moo nekk ci yow nga di ko jëfaale loolu xol ba niroowul ak dara ca la li yonent bi santaane ne ko xol yu mel ni mu bëgg xol yu mel ko sag roy yonent bi sag topp sunna lu woyof la waaye jëmm ji nga xam ne yonent bi dafa am béréb yoo xam ne bala nga fay dugg sa xol day set pëcc dañ tuubaa joxe ay duruus yu bari ci li ñuy wax pureté sell pureté du cœur maanaam sell boo xam ne xol bi sell na ko ba nga xam ne amul benn tomb dara loo xam ne du yàlla foofu la góor ñi rawantee ndax xol mooy li ñu war a ittewoo te yoon wi xol la gën a ittewoo ndax ci la gën a sell xol yemu leenu julli yemu leen koor yemu leen addiye yemu leenu liggéey kon ki ëpp valeur ci taalibe yi ki ci ëpp valeur mooy ki nga xam ne jàpp na ne ku nekk taalibe bu nekk ku ko gën taalibe bu nekk ko gën bu dara ñëwee mu yéene ko moromum taalibeem lépp lu mu yaakaar ne dana indi waroo seen diggante wala dana tax ñàkk juboo am wala waxante bu ko dindee jihaar na mu xam mu dindi ko ci sippi darajey boppam wala ci kàddoom wala ci alalam wala nu mu ko mën a defee rek jihaad na jihaad joo xam ne mooy jihaad ji Sëriñ Tuubaa gën a fonk gën koo naw buñ delloo rek ci mag ñi mu yaroon ñu gis ne kenn ku ci ne dafa xam lu bare bare bare bare bare bare ci zahir ak ci baatin mel na xamuñu dara wax ci lépp fële ku gis sa morom féete ko suuf lu dul ndigal lu dul ndigal rek fonkuloo ko te ndigal te ngeen ni ko sëñ Murtala waxe sànq atalallahu umrahu ne ndigal li bi digle mooy bàyyi tere yépp topp ndigal yi lépp nga def ko li nga ca mën ndax nit dafa am siyaasa maanaam politik ak boppam ak xolam loolu mooy lan gannaaw li ñuy wax sacrifice maanaam tadxiya nit ki de def léeg-léeg mu am ay gendiku ku mooy lan cet cet fàttaliku fu mu jàdde mu naa def téeméer astaghfirullah al azim naa def téeméeri salaatu ala nabi def ko addiyee ndax yàlla loolu dañ toog ba mu yàgg mu ne taxawul am na ku aajo woo naa forcé rek dimbale ko ci aajo ji ngir def ko addiyee lépp ba mu yàgg gane man de sonn tàyyi naa lool waaye maa ngi ñu gëdd julli ñaari rakka ndax sëñ Tuubaa muy lim jëf yi gën a am solo boole na ci jëf ji nga xam ne da ngaa sa bopp mu naqar la mu metti la lim naa la ca aji fokkale ji moo ko war a gën ci moom ki bëgg daraja daan daaneel darajaam moo moo ëpp tuyaabal lépp ci moom ni nga xamee ne boo demee màkk yow ma fa dëkkul di wër kaaba ga moo ëpp tuyaaba ngay julli waaye ña fa dëkk nga xam ne mën nañuy wër kaaba gi fu ñu toll ñoom jullee ëpp tuyaaba ci ñoom ndax jëf jeexital ji muy jeexital ci xol daf ca bokk te li nga miin sax ñuy bañ miin sër sëriñ dangay ngay daal di gis doomu aadama gi mu nekk doomu aadama mu niroog yow ci lépp jëriñu ci moom jafe la ndax dañu bëgg sëriñ boo ko gisee rek gàjju sa xel dem ci yàlla boo ko gisee rek gàjju boo ko gisee rek tiitaat boo ko gisee taat rek sa xel demaat ci lu baax demaat ci yàlla nga wëlbati ko tuuti mooy gën a tax nga gën ci mën a jëriñu moo tax ñu sëriñ bi mat sëriñ boo amoon ak moom ñeent fukki atit du tax nga yàpp du tax da day tax bis boo xëy rek gën koo naw mooy kii mat bis boo xëy rek di gis ci ay jikkoom lu la gën a naw kooku mooy moom leçon la bu tegu ci sa kanam te murid moom war na am fit tax sëñ tubaa dafa ëpp ñëpp fit ku yebu seet defi bi mu bi mu def àdduna bi mu def tubaab bi bi mu def ceddo yi bi mu def lépp fit ba gën a rëy ci fit yi rek moo ko mën a may nit muñ itam murid bu ne war nga ko jàng bu baax a baax ndax muñ mooy genn wàllu diine yonente bi sallallahu xam ne ak sabru nisful imaani doo am dara lu dul muñ ànd na rek lépp luy wut na fekk nga gànnaayoo muñ te xam ne day weesu rek maam Cheikh Mbaye dafa ne fa dum ala sabri fa kullu bat'i lahu nihayatun wala am bata'i saxal ci muñ ndax lépp lu tàmbali lu metti metti am na fu mu yem lu mu yàgg yàgg rek am na fu mu yem te bu fekkee ne dafa am ay laaj laaj bi daal na fa ah waaw waaw waaw kooku à peu près ban yéen a ngi ànd ak waa Daayira Ahibaay ah, Serigne Sam Mbaye taxta raayat Seyxul Xadim Touba. kon nag waaw daanaka. comme question yi day am importance. te mhm. xam. naa li mu wax ne waa ji liggéey fii moom la waxtoom jot. waaw ah. ah, loolu moo tax. xam nga même sax man amoon naa xalaatu ban commencé rek ñu tàmbalee ci laaj yi ndax mhm. dana am solo lool waaw mhm. ci lay mën a développé waaye boo dee tatu nañ nii rek di wax yooyu amuloo plan joxuñu la woon thème kon de euh, wax nañu euh, taalibe bi bu jëmee ci bërëb boo xam ne sëñ ba jaar na fa te mu bëgg faa jariñu la muy fas ci xolam ak na muy yéege màggaayu bërëb bi teewlu kàttanu suñu borom lu ak baaxam wax na ni itam ni nga xam ne moom la war a àndeek ay mbokki taalibeem ak ni nga xam ne noonu la war a àndeek ay mbokki jullitam ndax mu murid dafa war a nekk jullit ba gën ci jullit mi ndax engagement bi ma waxoon engagement bi ñu waxoon sànq maanaam murid daf ko engagé mooy beneen ñaareelu engagé ci biir diine ci biir cadre l'islam ah ki nga xam ne nag moom la àndal moom di ko xam ne dafa joxe ay exemple ci wet bu nekk ah, sant itam taalibe yi ñu roy ko bind xam ci tawxid lu doy sëkk moo nga xam fa ngay teg yàlla bind ci fiq lu doy sëkk sëkk ba nga xam ne ku ko xam di alim di faqih bind ci tasawuf bindit ci yar ak teggiin li ci yar teggiin loolu lépp nag mu résumé ko ci li ñuy wax application pratique ci jëf résumé bi moo di ñi mu daan yar ba ñu mel nañu war a mel ñu jiital leen tofal ci ñoom mbooloo ñu war a jiite mbooloo mooma itam di leen yar di leen leeralal mu dem nag ba ci jamono boo xam ne yàqu-yàqu gën naa bari xam ngeen ne lislaam ci boppam sax yonent bi salaatu ma dafa ne suñu boroom dana yebal ci bopp bépp téeméeri at jëmm joo xam ne dana ñëw beesal ci lislaam lislaam du ràpp waaye nit ñi ñooy dem ba am ay aada yu dul seeni aada ñëw ñu jox leen ko ba nga xam ne moom lañuy ñuy aada woo daañ gis ne euh, fi mu nekk même bu dee sax mbooloom jullit ñi bu ñu waxee lu kii ñu daal di tàccu te muy aada joo xam ne du suñuy aada muy aaday ñeneen feneen foo xam ne euh, sore nañoo ak ñun mu gis ne buñ amee lu naqari dañuy manifester muy def ay minutes de silence itam mu gis am na yu bari yoo xam ne seytaane ngi koy fëkk noo ngi rëcc tuuti di wacc aaday lislaam ak yaru lislaam ak melunu murit ak aaday murit ak seeni doxalin kon gannaaw ni nga xam ne noonu la yoon sa sa ndegam lislaam ak ni mu mate moom la suñu boroom di sàkk ci bopp bépp téeméeri ak jëmm ju ñëw bee salaat ko ci xol yi nit ñi ak seeni xelaat ak seeni xel kon yoon itam yoon wu mu doon lu boroom mat mat mat lu yoon mat mat mat war nañu di dellu siwaat di seetaat yoon wi di ko beesalaat di seet ña ca njëkk a jaar ak fañ leen jaarale nañ leen ko jaarale nu dellu ca jaaraat te ci suñu bopp muy tëj jiit te nu bañ nu wattandiku lenn lan xalaat sa xalaatu bopp def ko muy yoon wala muy yoonu murit wala mu bokk ci yoonu murit nga xam ne li yow yaa ko xalaatal sa bopp doxale nii waaye jële woo ko ci ndigal jële woo ko ci lu sëriñ bi bind wala loo xam ne kilifa ko jox noo wartandiku ko yu mel noonu lañu tudde biddaa al bidaatu mooy maanaam daal lu bees lu ñu sos nouveauté xam ngeen ne sax dana nekk digression waaye ba tey ci diine ji la waxtaane nañ ko sax ay yoon mel ne nit ñi daañu wax bidaa bu rafet sax tax ànduma ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kullu bid'atin dalalatun ndax kullu bid'atin dalal lépp lu euh, bidaa rek ak réer la te kon ak réer mënu la rafet kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin fi naari ba mu ñu naan bidaa bu rafet la d'accorduma ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ummati laa tajtamu ala dalalatin sama xeet yi du daje ci te daanaka xeet bépp daje nañ ci gàmm kon duñ ko mën a tuddee biddaa te it biddaa it mën ci sàkk duñ ci mën a sàkk lu rafet lu mu doon dañ naan ijtihaad la ijtihaad mooy yow mu toog ba mu yàgg waxoon naa ko fële ñu ca question bi ñu ko posé yow mu toog ba mu yàgg nga def tey jii daal guddi ajjuma wala guddi altine wala bisu nangam la naa def nangami salaatu ala nabi naa jàng xasaayid sàngam ak nangam nangam nga xam loolu yaa xeet mu rafet nga teg ko sa ijtihaad mooy loo xam ne ci biir cadre l'islam yaa set ba mu rafet mu baax mu wóor ne lii lu rafet la te lu dagan la nga sas ko sa bopp gàmm noonu la demee ijtihaad la mënuñu koo tuddee biddaa bu rafet mënuñu koo tuddee biddaa sax ndax buñ ko tuddee biddaa buñ ci tegee rafet kon li yonent bi wax nag kullu bid'atin dalaalatun dalaala na muy rafete ak réer na muy rafete ummati laa tajtamu ala dalaalati sama xel du daje mukk ci réer waaw daje ci gàmmu kon gàmmu du gannaaw du dalaale kon du agré du du bidaa mu nekk bidaa léegi nag kon loolu lu mu doon ijtihaad moo di mujaddidoon yi li ñuy indi waxtaane na ko am na benn conférence boo xam ne thème bi tëjdiit la woon mujaddidoon yi li ñu indi ba beesal diine ji ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne suñu borom mooy yebal ki koy def du bidaa lu mu doon ijtihaad la ijtihaad la ko tàmbalee ci Omar ibn Abdul Aziz ba ci limaamu Shafi ba ci Baqlaani wala Suluki ila axiri ba ci Razali bi ñu mujjee tudd ba ci Cheikh Ahmadou Bamba mi ñu ne Moustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu al-gharra wa inni Ahmadu beesal li ñu beesal yoonu la sëñ Tuubaa dafa ñu ngir xet li def ni nga xam ne noonu la waxee ne sëñ Moussa ko wax na ko ci wala fal bi budul woon ak dem bi wala nasaraanu kon bila ñëpp dem dem ñiiraanu lii sëñ kii Ablaye mbay moom peex waxoon léegi ci dem gi mu demoon ci géej gi loolu ku mën ne bi daala noonu la gaa mu demee nekk ci yàlla dëggu ci dëggu goo xam ne tax nga noonu lislaam yépp ragal la ragal gi ñu la ragal tax ñu song la ak seeni pexe nga dëërloo yàlla dëërloo sëg ngëm ba mucc ku ko mës a def duñ ne bi daala de ndax moom mooy ijtihaad lañ ko tuddee ijtihaad mooy yooyu yooyu mooy ijtihaad loolu euh, war a dese ci heure ah, xam ngeen ni nag euh, waxtaan moom bu fekkee ne amul thème te da agsi rek ñu ne la waxtaan <laughs> da wëndeelu doo xam fooy tàmbalee fooy yem fooy jaar ak fooy jëm bu fekkente ne dañoo bindoon thème wax ma ma toog ma tëral sama plan wala muy ay ay laaj nga xam ne damay tontu laaj yi di ko sera di ko leeral. di ko matal ba ngeen bi ci génn nit ba tey doon waxtaan woo xam ne wu ñu mën a dégg la eh, te it xam ngeen ne bu yàgg conférence yi moom toogaay bu yàgg day énervé bu énervé li xamoon lépp. <laughs> waaw. Hmm? Ah, waaw waaw kon xanaa mën nañoo tëj mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullah déglu nañu sëriñ Samba mbay mel na ni sax jàpp nañ ne deful ab tem waaye lu mu wax rek fekk ni jullit ñi soxla woon nañu ko fa mu jëkk tàmbale mooy waxdatul muslimin jullit yépp ñu nekk benn te ku ne xam na ni Cheikh Amadou Bamba lii mu sóobu ba mu ko tuddee murit la woote woon waxdatul muslimin kon kooku jullit ñépp lay woo ñoom lay jaar nu mu leen xettalee sëriñ Saam waxaat beneen point bu am solo moo di li ñuy tuddee islaaxu zaatil bayni rafetal ay diggante te daanaay dégg ci moom muy wax ni am na bàkkaar yoo xam ne dara mënu koo dindi ci nit lu dul islaaxu zaatil bayni ci biir loolu mu waxaat it beneen tomb bu am solo te moo di teggin ci biir daaray kër sëriñ tuuba te loolu mooy teggin ci daaray yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu jataay bi mayu ko ko mu tas ko waaye ku ne xam na ni sëriñ Touba waxoon na ni murit yi saxaaba yi ñooy seeni baay ci lislaam sëñ Tuubaa loolu la waxoon mu mel ni am na teggin yu am ci ëttub yonent bi moom lañuy ñuy dund te dund gi ñu koy dund lu leer naññ la